wa an Mu'aawiyata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillaahu bihi khayran yufaqqihhu fid-diin muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw di ñu tàmbaleel ci suñu wàllu xadiis yi ginnaaw bi ñu gisee mbëmbëstal ci téere bu bees bii di kitaabul ilm le livre du savoir wala le livre de la science ginnaaw bi nga xam ne lañ gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn wàllu alquran euh, muy wàllu wu njëkk bi nga xam ne moo composé moo làmboog toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum وعنا بهم وجعل الجنان العلى مأواهم ومسكنهم آمين aaya biñ ci mujj woon gis bim ne woon wa qaala wa qaala ta'aala innamaa yaxsha allaha min cibaadihi al-ulamaa suuratu Faatir aaya 28 tey ñu war a dugg ci wàllu hadiis yi di beneen wàllu li nga xam ne moo làmboog euh, toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum ñu war gis xadis bi ñu njëkk mooy xadis mille trois cent soixante seize mu ne wa an Muawiyata mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Muawiyatun <laughs> radiyallahu anhu <laughs> qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena waaw man yuridillahu képp koo xam ne borom bi nammal na ko bihi ci moom xayran bëggal ko yiiw ku yàlla nammal yiiw bëggal la yiiw bu mat sëkk yu faqihu fi diin da koy déggloo may ko dégg-dégg gu sew ci diiney lislaam waaw mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadiis bii de al imaamul Buxaari waaye na ko noon al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi laaj bu njëkk mooy est ce bi ñoom ñaar dongu ñooy ñi nga xam ne ñoo kaa solo ñu ne la déedéet bi ni al imaamu Maalik koy solo kitaabul jaami' jaami' ma jaa fi ahli al ah voilà euh, bon après ah <laughs> mu ngi noonee daa bari daa am nag yu mu boole foofu hmm? après nañ ñëw imaamu Maalik rahimahullahu tabaraka wa taala ni nga xam ne ma jaa fi ahli al qadar ah lool dinañ ko ci dinañ ko ci dinañ ci ñëw insha allahu taala léegi kon moom solo woon ko al Maaliku waaye na ko noon al Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko ci bërëb yu bari ci musnadam musnadu Shaamiyiin hadiisu Muawiya ibn Abi Sufyaana loolaa nga ne Shaamiyiin parce que moo ne woon xalifa julli ñi dafa yooyu Shaam ne woon voilà mooy Shaam la dëkkoon ñoom la foofu la xilaafa gi woon moo tax musnadu ash-Shaamiyyiin hadiisu Mu'aawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhumaa waaye naka noonu al-imaamu Ibnu Maaja daal dina koy solo ci waa sunanul arba'a al-imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci eh, juróomi bërëb bi mu ko njëkk indi mooy kitaabul ilmi baabu ma man yuridillahu bihi xayran eh? noonu la tudde fiddi euh, yufaqihu fiddiin mu ne haddathana Sa'id ibn Ufayr al-imam al-Bukhari rahimahullah mu ne nettal nañu suñu sëriñ de Sa'id ibn Ufayr di Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ibn Muslim ibn Yazid ibn al-Aswad al-Ansari mawlahum Abu Uthman al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibnu Wahb mu nekk ñu nett mooy ibnu Wahb di Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashiyyu al-Fihriyyu mawlaahum Abu Muhammad al-Misriyyu al-faqiihu Maliki bu mag bi rahimahullah génn àddina la 197 rahmatullahi alayhi an Yunus mu jël ko ci Yunus mooy gis nga càllale waa Misra ngoog an Yunus mu jël ko ba ibnu Wahb mu jël ko ci Yunus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 mu ne moom nee na qaala Humayd ibn Abdurrahman mu ne Humayd ibn Abdurrahman hmm, muy frère Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf voilà waxoon nañ la bokkuñu yaay nag kii yaayam mooy Umm Kulthum bint Uqbat ibn Abi Mu'ayt voilà doomu Abu Uqbat ibn Abi Mu'ayt mu yéeme ma di Umm Kulthum ma nga xam ne moom yaayam mooy nettale moo ñëwoon ca lële eh, suuratul Mumtahana ah boo fa demee di nga dégg Umm Kulthum Umm Kulthum bint Uqbat ibn Abi Mu'ayt moom moo doon yaayam ah muy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn Abdil ibn Abd ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab al-Qurashi moom Zuhri di doomu Seydina ah, Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la quatre-vingt-quinze rahmatullahi alayhi qaala moom mu ne sami'tu Mu'awiyata mu ne dégg naa Mu'awiya muy Muawiya ibn Abi Sufyan Abu Sufyan nag Saxr ibn Harb la tuddoon ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Umawi mooy xalifa jullit ñi ah, ginnaaw Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydina al-Hasan ibn Ali mi nga xam ne moo ko joxoon xilaafa gi muy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma di doomu Hind bint Utba wala <laughs> radiyallahu anil jamii voilà <laughs> mu ngi noonu Abu Abdirrahman nekk ki nga xamante ne siiw na mooy xalifa bi génn àddina l'an cent soixante l'an soixante l'an soixante radiyallahu ta'ala anhu xatiban di taalibi ci yonent bay saa nekkoon bindkatu yonent bay saa nekk nijaayu way ngëm yàlla yi ndax sërëm eh, mooy nday jullit ñi di yaay ummu habiba ramla bint abi sufyan ñoo bokkoon nday ak baay nga xam ne hind moo leen juróon abu sufyan ak hind radiyallahu taala anil jami' muy mu ne dégg na moom abd humayd ibn abdurrahman sayyidina muawiya radiyallahu anhuma xatiban muy xutba xaalam ne doon xutba yaqulu mu naan sami'tu an-nabiyya mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man yuridillahu bihi xayra képp koo xam ne borom bi nammal na la yiw yufaqihu fi diin da lay dégg bu sew ci diiney l'islam ji wa innama ana qasim mu yokku ci lii xam nga lii rek la Imaam An-Nawawi indi wa innama ana qasim rahimahullah yonente ma saa am ne man maay ki nga xam ne maay ki taxaw temm di séddale li yàllay joxe wallahu waaye yàlla yu'ti mooy kiy joxe voilà walan tazala hadhihi al umma mun xeet wi mooy mbooloo ci xeet wii tax ñuy wax sax xeet wa ndax ñooy représenter xeetu yonente may saa saam ñooñu di des ci dëgg malgré trouble yi am yëpp qaa'ima du dañ di taxaw ala amrillahi ci mbiru yàlla laa yadurruhum man xaalafahum hatta ya'ti amrullah duñu leen lor képp ku wuteeg ñoom ci wàllu ni ñu doxalin gi ñu lu mooy laa yaxaafuuna fillahi lawmata laa'im voilà duñ moo tax Abdullah yenn riwaay yi noonu la ñëwee ragaluñ ci yàlla mi ñu gëm ak yàlla mi tax ñuy yëngoo ko teg aji ŋaññaateeg aji euh, ŋaññuk aji ŋaññaate bu man di doon waaw hatta ba ni nga xam ne yàttiya lay dikk amrullah mooy ngelaw loolu di ñëw di faat jullit ñi nga xam ne balaa àddina bee tukki mooy ñëw daal leen jeexal daal di leen faat ci ndànk voilà ba nga xam ne shiraarul xalq gesee fii des ci seen kaw nag ci la àddina yu tukki allah Allahu akbar kon gis nga imaamul Buxaari yu nii la ko solo kanta côté bii ni kanta imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala moom dafa dajale mbir yi indi ci ay quatre versions fi nga xam ne mooy kitaabu zaka baabu nahyi anil mas'ala kon al imaamu muslim wa abul husayn mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne nettan suñu sëriñ muy sëriñam bu mag bi di abu bakr ibn abi shayba di abdallah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn Usman rahimahullah al-Absiyu mawlaahum al-Kuufiyu al-Waasitiyu al-asl génn àddina la 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Zayd ibn al-Hubaab mu nekk ñu nettal mooy Zayd ibn al-Hubaab di Zayd ibn al-Hubaab ibn Rayaan ibn Rayaan ñii ne ibn Ruumaan la Abul Husayn at-Tamiimiyu rahimahullah al-Kuufiyu génn àddina la 203 rahmatullahi alayhi nekkoon koo xamante ne nii moom nii hmm? Euh, ku ñu xamoon la mu ne axbarani Muawiya ibn Salih mu ne ki ma xabaare mooy Muawiya ibn Salih euh, Abu Amr ñi ne Abu Abdurrahman al-Hadrami al-Andalusi al-Qadi al-Himsi rahimahullah génn àddina la 158 am na nag ñu wax leneen wax wallahu ta'ala a'lam mu ne haddathani Rabi'atu ibn Yazid ad-Dimashqi mu ne ki ma nettali man dong mooy Rabi'a ibn Yazid ad-Dimashqiyu de Rabi'a ibn Yazid al-Iyadiyu Abu Shu'ayb ad-Dimashqiyu al-Qasir rahimahullah génn àddina la 121 rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Amir al-Yahsabiyu mu jëlee ko naan Abdallah ibn Amir al-Yahsabiyu de Abdallah ibn Amir ibn Yazid ibn Tamim ibn Rabi'a al-Yahsabi al-Muqri ad-Dimashqi Abu Imran ñi ne Abu Ubayd ñi ne euh, wax lu wuteeg loolu rahimahullah génn àddina l'an 118 rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne qaala sami'tu Mu'awiya yaqul voilà xam nga bii imaam Muslim ci kan la ko jëlee xam nga bii da ne euh, biñ gis fee bu imaamul Bukhari bi Humayd ibn Abdurrahman bii kan Abdallah ibn Amir al-Yahsabi mu ne dégg naa Muawiyatu muy Seydina Muawiya gis nañ ko sànq ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ma yaqulu ma iyyakum wa ahaditha illa hadithan kana fi ahdi Umar <laughs> fa inna Umar kana yukhifu an-nasa fillahi azza wa jalla <laughs> sami'tu yaqulu Allah ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqulu man yuridu Allahu bihi khayran yufaqihu fid din <laughs> wa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama ana xaazin faman a'taytuhu an tibi nafsin fayubariku lahu fihi wa man a'taytuhu an mas'ala wa sharahin kana kalladhi ya'kul wa la yashba' Allah <laughs> sayyidina Muawiya da doon xutba yi xutba la woon <laughs> mu ne iyyakum wa ahaditha illa hadithan kana fi anihuma <laughs> sayyidina Muawiya di ne xalifa bu xutba gaay ne leen eh. maa ngi leen di moy tana kuloo xadiis yi ngeen di dégg fu nekk ngeen dégg am ñuy nettali naan yonent bay saab saab nee na attention waaw parce que waxu yonent bay saab saab dañ koo war a ségg def leen dànkaa maa ngi leen di moy tana kuloo ah wa ahadiis ak xadiis yi nga xam ne illaa waaw ba mu des xadiis boo xam ne kaana fi andi Umar mooy settantan leen xadiis yi ñu leen di wax bépp xadiis boo xam ne jamonoy Seydina Umar ñu ko fa doon wax boobu moom jël leen mais na <laughs> lu tax Seydina Omar xam nga Seydina Omar tawaay radiyallahu anhu mu ne mu mu leeral fa inna Umar ndax ndax Seydina Omar radiyallahu anhu rek kaana yuxiifu an-naasa fillahi azza wa jalla da doon ragal loo yàlla ci yàlla nit ñi ci yàlla waaw mooy en fait Seydina Omar moo tax yonent bay sa sa tudde ko al-Faaruq voilà <laughs> waaw inna inna shaytaana yaxaafu minka ya ibna al-Xattaab la ko yonent bay sa sa wax <laughs> waaw xadis bi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nekk ci sahih yi <laughs> keroog bi Seydina Umar dugg ci yeneen lay saa saa am jigéen ñi fa newoon di wax di wax ci kaw <laughs> di yëkkati seeni kaddu néeg yeneen lay saa saa ñu dégg Seydina Umar yëglu rek ñu <laughs> ñu jaar ci woon riro yi di di laqatu ñeeg Seydina Umar ak yeneen lay saa saa di rek di a mu ne ko am xaka sinnaka ya Rasulallah yal na yàlla leeral sa sa sa sa sam siiñ ak sam ree yàlla na la yokku reewaay wala la mu ne ko ah jigéen ñi ne woon fii <laughs> ci waa Quraysh fii lañ ne woon de di wax di yëkkati seen kàddu naka lañ la dégg rek <laughs> ñu daal di yam te dir na ak sawaar yi <laughs> bi ak rido yi di jaar ci rido yi ngir làq ndax yow lañ dégg sëy war après ci nettali bi yeneen saa saa ne ko <laughs> ihin ya ibn al-Khattab inna shaytaana <laughs> ne ko yow seytaane ci boppam yow Omar dalaa ragal <laughs> yeneen saa saa ne ko yow Omar seytaane ci boppam daf laa ragal waaw moo tax Seydina Muawiya pourtant taxawe na place u nekk xalifa mais xam na ne la Seydina Omar manoon radiyallahu anhu ma manu ko waaw <laughs> non Seydina Omar la manoon gaa yi waay <laughs> loolu gaa yi gaa yi waay loolu sa waay <laughs> xam nga mooy mu a gaa yi kaana maa ngi leen di mooy te la ko loo xadis yi ngeen di dégg fu nekk ba mu def yi nga xamante ne nii xadis boo xam ne jamonoy Seydina Omar ñu ngi ko fa doon wax te buñ ko fay wax mooy dégg na ko ba xam ne lii dëgg la mu baax sinon gaa yi ñemewuñ woon di wax xadis yoo xam ne wala di créer wala ñu ñeme yàlla ñi loolu dañ doon ragal Seydina Omar xoola xoola benn nettali bu reetaan bu <laughs> boo xam ne <laughs> sama xel da ñëw nii pour wax Seydina Omar ni ko gaa ni mu ni mu nekk woon charismatique quoi <laughs> vraiment mooy alfaaru te tamit nettali bu ne bàyyi Muawiya mi di Abu Sufyan Saxr ibn Harb sayyidu Quraysh Abu Sufyan dama nekk ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam fekk bon ajjuma moo doon <laughs> ajjuma la woon quoi ajjuma moo doon <laughs> ajjuma la woon wala daa am lu Seydina Omar doon wax après euh, bo euh, loo xam ne daa leen dajale woon après nekk ci ci bar bi nag <laughs> après bon après bi mu euh, noppee ba toog Abu Sufyaan bi wax ak nekkoon ci côté Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoo ñoo dendee woon quoi ci jàkka ñu ngi toog Abu Sufyaan ne ne <laughs> Ali ya ya Abal Hasan <laughs> ya Abal Hasan est-ce que yëg nga ne Ziyad maay baayam <laughs> Ziyad man mii may baayam man Abu Sufyan ah Ziyad moom la ñu ibn abihi parce que Ziyad te te rakku rakku frère kii la euh, Abu Bakra as-Saqafi Nufay ibn al-Harith Ziyad moom Ziyad bokku yaay waaye bokkuñ ndey bokkuñ baay bokkuñ baay <laughs> Abu Sufyan ne ne Seydina Ali ibn Abi Talib eh, est-ce yëg nga mais ndànka la doon wax nag parce que Seydina mu ngi ci kaw minbar bi quoi mu Abi Talib est-ce que yëg nga ne Ziyad ya Abul Hasan <laughs> est-ce xam nga ne Ziyad maay baayam Seydina Ali na ko ah waa léegi lan moo la teree nga nga wax ko nit ñi xam ne yow la parce que kat Abu Sufyan mooy moom loolu mooy ba muy jur Ziyad boobu duggagul ci diine voilà Ziyaad ña Ziyaad ñaal beenu hijra yi la la hijra gi gàddaay yonent saa salaam ci la juddu mais sauf que euh, bon comme que Abu Sufyaan euh, da ko jur hors mariage <laughs> mais temps yooyu moom yéeféer la duggaguloon sax ci diine ji mooy loolu xam nga bu taxawoon sax ne maa ko jur loolu moom man la loolu mooy avant muy nekk jullit la woon mais Seydina Ali nag ne ko mais kon lan moo la teree nga wax ko <laughs> ñu ne wax ko en public nit ñi xam ne walla ma ne ah xam nga gan laay ragal ki ci kaw minbar bi <laughs> ah déet ki ci kaw minbar bi Umar mi bés <laughs> bu déggee may wax <laughs> ah déet Umar saa yi naan Umar xalifa bi ma naan ko fay Umar lan daal mi ci kaw minbar bi daal moo ma ko teree wax en public waaw ah, moo tax doom ci Muawiya nee na iyaakum de maa leen di moytandiku wa ahadiisa xadiis bari yi ngeen di dégg te settantaluñu ko waaw illaa lu dul xadiisan kaana fi adi omara waaw lu dul <laughs> waaw waaw di nettali te doo ko leerlu loolu wóorul de waaw te gars yi dañ doon nettali rek naa di jële ci waa ahlul kitaab ak mel noonu téere yi kii yéeg ak même yonent bay saasaam di wax hmm? mu de mu delloo leen nag ne dellu leen ci hadith yi nga xam ne Seyna jamonoy Seyna Omar la woon quoi parce que foofu gars yi dañ ko ragaloon waaw te xamoon nañu ni nga xam ne loolu la tare woon ci sunna ak képp koo xam ne yaa ngi fexe wax loo xam ne yonent saa saa waxu xam ne képp loo xam ne leer na la da nga ko doon seetaan bu baax waaw te gis nañ Seyna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ñun gis nañ ci benn am misaal ci Riyad bi bi <laughs> ñuy gis ci buntu nuyoo yi bi ñu ñëwee nuyoo ñetti yoon Seydina Omar fekk ci moom la doon ñëw tontuwul mu daal di dem fekk Seydina Omar jàppoon ba woolu ko mu ñëw mu naan encore woo man damaa nuyu ñetti yoon après euh, ten wuyu moo dem euh, ndax yonent bari saa saa moo ñu ko mun a ko di ci indi ay seede wala dinaa la mettital sama yar bi <laughs> nee na ba Seydina bu Muusa al-Ash'ari nee ma daal di daw waaw dem ci mbooloom lansaar yi fekk ka fa doon kilifa ka fa ginoon a màgg mooy Seydina Ubay ibn Ka'b al-Qur'ani radiyallahu anhu bi ma ñëwee wax ko Seydina Ubay ne ndax déggu ngeen yonent ba Seydina Abu Musa nee ma ne leen waaw mel ni ku tiit aksi waaw déggu ngeen kenn ci yéen yonent ba saa saa muy wax bu ngeen di nuyoo bu ngeen di yëglu fenn ñett yi nuyu leen ñetti yoon bu ñu leen tontuwul ngeen dem Seydina Ubay daal bi muuñ ne kenn du ànd ak yow ku dul ki gën a tuuti ci ñun loolu ñuñ ko déggee ni muy yàgg ci yonent ba saa saa ñaatoon lañ ko dégg qum ya aba Saïd ne ko ya Abu Saïd al-Khudri demal moo gënoon a nawee ca mbooloo ma <laughs> waaw mooy loolu nga gis noonu Seydina doon defee tasabbut waaw di filtre waxu yonent bay sa ba pare nit ñi xamee ko ko waaw xamee ko affaire yooyu saay xam ne ah ku fi wax na nga wax lu leer na Seydina Omar doo lay laaj de waaw est-ce yow leer na ne ci yonent bay sa sam la jóge boo kiiwul yaram boobu bu la ko nee tër <laughs> di nga seet beneen yoon lan ngay wax lool moo tax Seydina Muawiya delloo nit ñi radiyallahu anhu jamonoy Omar xadiis ya amoon ndax Seydina Omar moom doon na def loolu alors que moom loolu daroon jafe ci moom bu koy def te tamit boobu yàlla mayu ko ko tamit <laughs> waaw <laughs> voilà <laughs> mu ne kon iyaakum de wa haditha illa hadithan kaana fi ahdi umara fa inna umara ndax sayna umar kat radiyallahu anhu kaana nekkoon na yu xiifu doon ragal loo annaasa nit ñi fillaahi ci yàlla azza wa jalla waaw dafa am ñoo xam ne il force le respect waaw loo kàccoor kàccoor kàccoor boo leen gisee di nga yem léegi <laughs> waaw allahu akbar waaw allahu akbar allahu akbar léegi nag mu ginnaaw gi nag moom nag mu wax loo xam ne moom moo ko dégg loo xam ne moom segg na ko ne sami'tu rasulallahi man Muawiya de radiyallahu anhu dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan wa huwa ta moom xaalam ba ma koy dégg yaqulu moom yonent may saa saa mu nga man yuridillahu bihi xayra képp koo xam ne yàlla bëggal ne la yiiw yu faqihu dina la may dégg-dégg bu sew fi diini ci diine mu ne wa sami'tu rasulallahi te man Muawiya radiyallahu anhu dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu naan innama ana xaasin man magasinier la <laughs> man maa denc denc waayu yàlla yi lenn kese la da koo teg sama loxo ngir mu koy séddale kese waaw man lool kese la fa man ataytuhu an tibi nafs ko koo xam ne dafa ñëw ni ma laaj mbir waaw laaju ma ma jox ko ko parce que man maa gis ne moo ko war a yor moom la yell xaqam la ma jox ko ko fa yubaarikullah lahu fii borom bi dina ko ci barkeel waaye wa man ataytu képp koo xam ne ma koo jox an masala loo xam daa ñëw di ma ko laaj di insister ba ma jox ko ko te du àqam wa sharahin am alal ak am fasa ba ma jox ko kaana kooku na xam ne man yoneen saa sam li ma ko jox du ko jariñ dara kalladi yàqulu day mel ni kiy lekk wala yashba te du suur mukk <laughs> Allahu akbar waaw moo tax naan loolu erreur la eh, lii kay dina barkeel sëriñ bee ma ko jox waaye yow yeneen saa nga la ci boppam nee na bi insisté te du ak ba ma jox la ko la ma la jox mooy barke du ci am mel ni koo xam ne yàqulu wala yashba day lekk mukk te du te du suur mukk mel ni koy naan xanaa li wolof yi naan ndoxum géej lu mu faram lu biir bàyyi eh, rëy ba ne tëj mu jàll waaye du du du mànde waaw kon loolu lii la lii la ko al imaamu muslimu abul husayni rahimahullahu ta'ala daal di indi fii ni moom ki nga xamante ne nii mooy xaris bi fii waaw indee na ko fa man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi diin wa innama ana qasim wa yu'ti Allah waaw man nekkuma lu dul koo xamante ne nii damay Euh, euh, euh, damay damay damay joxe ki nga xam ne mooy damay séddale kiy joxe wa yu'tillah voilà waaw kon loolu lu ama am solo la léegi nañ xool imaamu Maaliku rahimahullah mi nga xam ne sànq ñu ngi naan moom lañu la njëkk wax ne moom solo na ko ni nga xam ne noonu la ko indee ci ay séri yu bari waaw allah <laughs> allahu akbar al imaamu Maalik mu jëloo ko ci Yazid ibn Ziyad mi ngi sànq ah Yazid ibn Ziyad doono du mu gisuñu la al-Quradi al-Madani mawla Ali ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala di sëriñu imaamu Maalik ibn Anas ah an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu jëlee ci Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahimahullah di Abu Hamza ñi ne Abu Abdillah génn àddina la 40 ci li ñu xam moo gane àddina la 40. voilà la gane àddina génn àddina vers les années cent vingt am na ay wuute am ñu ne cent huit ba ay cent vingt neuf am nañu ko wax muy boroom xam-xam bu mag moom Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi radiyallahu anhu annahu qaala moom mu ne moom mu ne qaala qaala mu ne qaala qaala qaala mu ne qaala wax na Muawiya ibn Abi Sufyan mu ne Muawiya ibn Abi Sufyan di Saxr ibn Harb mi ngi gisoon sànk de nee na wa huwa ala minbar fekk xaalam mu ngi woon ci minbaru yonent bi alayhi non pas minbaru yonent sallallahu alayhi wasallam minbaru Sham mooy bi masjid de Damas bi bi nga xam ne mu doon xutba mu ne ayyuha nnaas innahu la maani'a lima a'ta Allah wala mu'tiya lima mana' wala yanfa'u dhal jadd minhu al jadd man yuridu llahu bihi xayran yufaqqihhu fi ddiin summa qaala sami'tu haa'ulaa'i l-kalimaat min rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam alaa haadihi l-a'waad ah minbaru Medina la <laughs> minbaru Medina la voilà boo même ñeenee même Humayd ibn Abi ah, Humayd Madani la mooy Seydina Muawiya en fait mu xam nga da doon def waxoon nañ la ko fi mooy hadis bi mu ne woon waaye yéen waa Medina yéen ana seen boroom xam-xam yi fekk ci wàllu tamxarit bi voilà. sawmu yawmu ashura ak yooyu bam naan bés la boo xam ne yonent bi alayhi salaam dégg na ko mu naan ku mu neex nga woor ku mu neex nga dog waaw yu mel noonu li wax loolu mu ne ba ma naan xamaa sûrement daa war a fekk imaam Nawawi doon wax ne rahimahullah amaana daa fekkoon koo xam ñoo xam ne dañ doon teengal di ko tere wala ñoo xam dañ ne woon mel ni farata la léegi nag muy leeral loolu fekk daa aji woon jaaraale fa moom Seydina Muawiya radiyallahu anhu après am na ci boo xam ne ci ci épisode yooyu la jële woon tamit benn karaw boo xam ne ab létt naan yéen ana boroom xam-xamu Medina yi parce que lii nii dégg naa yonent saa saam di di rëbb ki nga xam ne mooy yokkulu karawam ak ki ko yokkal voilà euh, euh, ci yooyu nag mooy minbaru rasulillah la du saam <laughs> voilà ndax Humayd ibn Abdurrahman moom yi la Medina ne woon te kii te te moom euh, bi mu waxee hadis bi moom te ki nga xam ne mooy Seydina Muawiya dane ci kaw minbar bii ci bant yi may taxaw fi a déggoon yonent bay saa saa mu taxawoon fi di ko wax voilà te Muhammad ibn Ka'b al-Quradi min ahli al-Madina voilà radiyallahu rahimahu voilà moom nag du du du du du du kii euh, nekkul li nga xamante ne mooy euh, saxaaba waaye année quarante gis nga mooy jamono ji année bi Seydina Ali ibn Abi Talib génn àddina ci la euh, juddu waaw <laughs> allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar léegi mu ne Seydina Muawiya wa huwa alal minbari man Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi maa ngi ko dégg mu naan yaa ayyuhan naas muy xutba ci jumaa yonent bi alayhi salaatu salaam en tant que xalifa jóge woon Sham daa aji woon nag jaaraale fa woon am naa boobu lay doon rek mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi innahu laa maani'a limaa a'ta Allah yëg leen ne amul kenn ku mën a xañe aji xañaate amul di xañe li ma ata Allah la nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko joxe loolu amul nit manula xañalu yàlla joxe wala mu'tiya li ma mana'at waaye amul kenn kuy joxe li ma mana wala mu'tiya li ma mana'at nit manula joxe loo xam ne yàlla moo ko xañe bañ koo joxe nit di ko joxe loolu manula nekk wala yanfa'u dhal jaddi minhu al jadd te walaa yan faaw du jariñ tus dal jaddi boroomu dayo waaw boroomu koom na ko leer ne koomam goog du ko jariñ fa yàlla tus minhu al jadd waaw yàlla <laughs> yàlla boo yaakaare ne koom goo am wala saraf wala honneur wala euh, yax bu rëy mooy jariñ fa yàlla xam nga ne loolu du jariñ tus moo taxoon yeneen tubaab yi saa saa ne woon man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabahu képp koo xam ne li lay yéexe ngir dem tendre dem ci yoonu yiw yi fu yu kawe yi na la leer ne sa askan wi nga bokk kese du lu fa yóbbu allahu akbar waaw man wala yanfa'u dhal jaddi minhu al du jariñ mukk boroomu dayo boroomu koom minhu al fa yàlla loolu du ko fi jariñ waaw li koy jariñ mooy taqwa allah imanuhu wa taqwa allah wa amalu waaw te mooy amalu ngëm yàllaam ak la mu jëf ngir yàlla waaw yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim loolu la sayyidina al-Xaliil a'lamu naa doon wax <laughs> waaw rasulu rabbil alamin gis nga bés boobu mooy bés bi nga xam ne yawmal qiyaam laa yanfa'u doo jariñ dal jaddi non laa yanfa'u maalun alal du jariñ wala banun du jaagante ne ay doom illaa lu dul man atallah ku dikkal borom bi tabaaraka wa bi qalbin salim ak xol boo xam ne day set wécc ci shirk ci yaakaar keneen ci wéeru ci keneen waaye ci yàlla kese loolu mooy qalbun salim ba pare di jëf te tax kon nag mu ne lii la wax Seydina Muawiya di xutba di wax lii ne ba pare man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne borom bi nam mën a ci moom yiw dina ko déggaloo dégg bu sew ci diine nee na Seydina Muawiya bi mu waxee lii ci kaw minbar bi summa qaala mu ne sami'tu haa'ulaa'i al-kalimaat min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kàddu yii de dégg naa leen jële leen ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala haadihi al-a'waad ci kaw minbar bii mooy ci bant yi nga xam ne ci laa nekk allahu akbar hmm? allahu akbar waaw <laughs> kon mu ngi nii allahu akbar allahu akbar mooy loolu mooy kàddu yi mu fi wax yépp ah mooy yu mu dégg woon la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon nii la ko al imaamu indee Malik am na après lum ci euh, loolu lii la ko indi waxu indaale waxu Seydina Muawiyatun euh, radiyallahu taala anhu léegi kon ginnaaw taxrib bi nii walillahi alhamdu wal minna ñu ñëw ana kon lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu bunt bii daal di am ak li nga xamante ne mooy euh, li nga xamante ne mooy moom lañ nekk Euh, suñu bunt bi dañ naan la lëkkaale bi di wax baabu fadlil ilmi muy bunt bi wax ci ngëneelu xam-xam dañ naan la lëkkaale bi leer na mooy lan kon xam nañ ne xam-xam ku ko yàlla jox danaa bëgg a mooy dégg-dégg bu sew ci diine ku ko yàlla jox mooy dalaa nammal yiw waaw te loolu mooy xam-xam waaw al fi diin fàttala ko li sayyidina wa mawlana ali ibn abi talib amirul mu'minin doon wax ci jotaay bee ñu génn allahu akbar man yuridillahu bihi xayra ku yàlla na mal yiw da lay déggloo li nga xam ne mooy dégg-dégg gu sew la lay may ci diineem ji da lay mal al fahm bu sax al saxiix al fahm al muwaafiq bi muraadillah wa muraadi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ijmaa'i ummati rasulillah sallallahu alayhi wasallam ak ummaay eh, xeetu eh, consensus su xeetu yonent bi alayhi salatu wassalam Allahu akbar waaw waaw hein eh? la hawla wala quwwata hmm? al imaam al haafiz ibn hajar mu ne yuqaalu faquha bid-dammi idaa saara al fiqhu lahu sajiyya mu ne dañ naan faquha bu dee ne fiq daa nekk waa ji daa da ko maîtriser mel ni daa nekk ab jikko ci moom digg-digg bu sew ci bu am ci diine mu ne waaye bil fathi wa faqaha ila sabaqa ila al bu dee jiitu na keneen ku moom ci compréhension mu ne wa faqiha bil kasri ida fahima mooy bu dee comprendre na naan dana xam na waaw allahu akbar kon képp ku yàlla bëggal yiw yufaqiha fi diin ku yàlla bëggal yiiw indi la ci boppam ku yàlla bëgg a delloo ci boppam ku yàlla bëgg a dugal ca daraja yu kawe ya waaye al jinaan al ula nan lay def yufaqihu fi diin waaw mu ne ay yata'allamu qawaa'id al islam wa ma yattasilu biha min al furu' waaw mooy day jàng loolee waaw day koy xamal loolee kenoy l'islam bi mais xam-xam yu xóot nekkul fiqh bi nii kese ah, ci diine dégg alquran dégg dégg ñu sew yoo xamante ne léeg-léeg du lu ñuy mu nekk loo xam ne ilmun la xam la boo xam ne bu ci borom bi tabaaraka wa taala bu muy am ci benn maîtrise am ci benn ubbeeku boo xam ne gu leer la nag <laughs> al imaam al xaas mu ne wa mafhumul xadiis anna man lam yatafaqqah fi diin faqad xurima al loolu nag li ñuy dégg ca gannaaw mooy képp koo xam ne amul dégg-dégg gu sew ci diine kooku daal dinañ lay xañ yiw gu bari ah. mu ne wa qad axraja abu ya'la xadiisa mu'aawiya min wajhin aaxar da'iif mu ne al imaam abu ya'la rahimahullah daal dinay solo xadiis sayna mu'aawiya bi ci beneen wàll boo xam ne nag dafa wéradi mu ne wa zaada fi aaxirihi mu yokk ca fin ba wa man lam yatafaqqah fi diin lam yubaali llaahu bihi kanta képp koo xam ne amul dégg-dégg bu sew ci diine kooku yàlla faalewu ko mu ne wal maanaa sahih même bu dee ne xadis bu birul mu ne maanaa bi wér na li anna man lam ya'rif umuura diinihi laa yakuunu faqiihan wala taaliba fiqhin fa yasihhu an yuusafa bi annahu maa uriida bihi al-xayr wa fii daalika bayaanun zaahir li fadli al-ulamaa ala saa'iri nnaas wa fadli at-tafaqquhi fi ddiin ala saa'iri al-uluum voilà mu ne loolu dafa leer maanaam bu wér la ndax ki nga xamante ne nii xamul mbiru diineem yi nga xam ne moo tax yàlla bind la bindul jinne nit lu dul ñu jaamu ko yow bu dee loolu nga xam ne yàlla looloo la la bind xamoo ci dara loolu yow yiw gu kooku na la leer ne yow xañ nañ la yiw gu baree bare baree baree baree bari waaw te kooku wér nañu man koo melale kënekat waa ji ah, nammalu ah en tout cas borom bi nammalu ko yiw gële parce que li tax mu mën a accéder ci moom bu dee ne foofu borom bi ubbiiru ko mooy borom bi seetaan na ko mu ne hadis bii nag nekk na ci lu leeral bu leer nañ ngëneelu boroom xam-xam yi ci kaw ñi nga xam ne ñooy ñu des ci nit ñi ñu dul boroom xam-xam waaye ngëneelu ak tafaqquhu fi diin alhamdulillah fexe di am dégg-dégg bu sew ci diine yàlla ji tabaraka wa taala allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar kon loolu euh, ala sa'iril ulum sax ci wàllu mboolem parce que wa ashraful ulum ilmul xabari xam-xam yi ëpp doole xam-xam yëpp a tedd fa yàlla waaye yi ci ëpp doole mooy xam-xamu alquran ak sunna waaw mooy xam-xam bi nga xam ne jeexitalu yonent bi alayhi salaam bi fi indi alquran loolu mooy bi nga xam ne mooy bi gën a màgg voilà kon nag loolu lu rëy rëy la kon di wane gëneel bi nga xam ne moom la al ilm am ak tafaqquh fi diin ba kenn du ko am képp ku ko am man nga xam ne kii yàlla bëggal na ko yiw waaw ndax man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin eh, al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah waaw mu ne fiihi fadilatul ilmi wat-tafaqquh fid-diin wal-hassi wal-hassu alayhi wa sababuhu annahu qaa'idun ila taqwallahi ta'ala mu ne boo gisee fii bekk na ci xadis bi fadilatul ilmi ngëneelu xam-xam wat-tafaqquh ak di ut di jàng ngir am eh, compréhension dégg-dégg bu sew fi diini ci diine wal xasfi alayhi waaye di ci ñaax nit ñi wa sababuhu sababam nag annahu lu tax lool ndax qaa'idun day wommat borom ila taqwallah ci ragal yàlla ci teet yàlla ci ay mbiram muy lamboo ak ay ndigalam tay sori li nga xam ne mooy ay tereem azza wa jalla akbar kanta ki nga xam ne mooy al almun borom almuntaqa di al imaam al baaji rahimahullahu taala allahu akbar mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man yuridu llahu bihi xayran yufaqqihhu fi ddiin yuridu wallahu a'lam anna al-fiqha fi ddiin yaqtadi iraadata llahi subhaanahu wa ta'aala al-xayra li ibaadihi li abiidihi wa anna man araada llahu bihi al-xayra faqahahu fi diin wal xayr wallaahu a'lam duxuluhu aljanna wassalaamatu mina nnaar qaala llaahu azza wa jalla faman zuhziha ani nnaar wa udxila aljanna faqad faaz allah al imaam al baaji rahimahullah al maaliki mu ne wax bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne man yuridillaahu bihi xayran yufaqqihhu fi ddiin mu ne yuridu lim ci nam wallaahu a'lam yàlla nag moo gën a xam. anna al fiqha fi diini kana dégg-dégg bu sew ci diina yaqtadi li muy e, làmboo li muy indi mooy loolu boo ko gisee ci ni mooy iradatallaahi su mooy namm namm boroom ba la subhaanahu wa waaw alxayra bi nga xam ne moom la nammal yiiw gi mu nammal li abidihi ci jaama ba mu ko defal wa anna man araada allahu bihi xayra te képp koo xam ne boroom bi nangul nammal ne la yiiw faqahu fi diin da koy ubbil mu am xam-xam bu dégg-dégg bu sew ci diine mu ne wal xayru yii googu wallahu alam yàlla moo gën a xam mooy dugal ko àjjana muccal ko safara ndax borom bi nee na faman zuhziha anin naar wa udkhila al janna faqad faaz képp koo xam ne sori nañ la safara daal di lay dugal aljana kooku gañe na kooku texe na allahu akbar loolu mooy lan mooy ci yàlla déggloo diine mooy liñ doon wax sànq xeetu xam-xam yi lu nekk lu nëbbu ci moom allahu akbar da ciy am accès am ci benn maîtrise boo xamante ne nii nit du xaw a imaginer la xanaa nit mën naa am xam-xam bu toll nii ak loo xam ne ak facilité waaw waaw mën na sax loolu la mën na nekk borom bi mën na ko jaarale ci loo xam ne mooy dafa bi ta'allum comme li innamal ilmu bi ta'allum voilà waaye mën na nekk loo xam ne da ko koy may waaye mu am ko waaye loolu en général mooy nit ki day nekk ci mbir mi borom bi ubbee koy buntu mais man na ubbee nit ki yëkkati la defal la loo xamante ne nii du loo xam ne ñuy jaar ci daara yeeg yooyu fokk nga jaar fa waaw borom bi obligé wul <laughs> que li ñuy defal fokk cursus yi ñu xam nit jaar fa ngir mën a am mbiri déedéet waaw borom bi mooy faalu lima yurid aji jëfaakoon aji defaakoon defaakoon lima yurid li nga xam ne moom la namm moom dong waaw saa ko nam la koy defal jaam kon nag yal nañu borom bi daal di may al fiqhu fi diin yal nañu borom bi may li nga xamante ne nii mooy xam-xam boo xamante ne nii buy jariñ la waaw allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala allahu akbar kon mu ngi noonu xam-xam ci diine ni mu féetee kaw mboolem yeneen xam-xam yi comme ni imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ne loolu moom wali fadli tafaqquhi fi diin ala te wax naa la du fiqh bi ñu xam kese nii ay nu ñuy jàppee jooy lool kese lool ci la waaye it al-Qur'an ak waxu yonent bay saa saa dégg dégg yu yu la ci yàlla di may ubbee la ci defal la ci ay kusuufaat ak ci dindil la xujub yi barrières yi waaw loolu lu mooy li féeti kaw beneen bopp boroom xam beneen xam-xam bu moo tax ñooñu waruñoo doyadal seen bopp waaw borom xam-xam yooyu waruñoo doyadal seen bopp ci kanamu ñi nga xam ne leneen lañu xam même bu dee lañu am lañu xam lu tedd la ndax xam-xam yépp moo tedd fa yàlla kon nag ci kaw noonu te la ñuy yem nii bii ñëw insha allah ñu jël xadiis bi ci tegu muy xadiis mille trois cent soixante-dix-sept xadiis yooyu nag bu Ibn Mas'ud gisoon nañu ko bi ci tegu gisoon nañ ko bi ci teguwaat gisoon nañ ko mooy ñett yi ñëw ci kanam yépp